moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda ta dina ñu may ñun ñu dolli la leneen loo xam ne day gën a dëgëral suñu position waxoo ko woon ci jotaay bi ñu weesu bi ngay def taxrij bi al imaam Ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi dafa solo jëlee mu ne nettali nañu Ibn al-Fudayl mu jëlee ci Umaara ibn al-Qa'qa mu jëlee ci Abu Zur'a muy abu zur'a bi nga xamante ne nii taalibe abu hurayra la woon mu ne man damaa dugg ci abu euh, euh, mag seyna abu hurayra waaw léegi euh, bi nga xamante ne nii abu abu zur'a de non boobu mooy mook ci mook marwaan dañu dugg moo ak marwaan quoi kër gi dafa ànd ak abu sëriñam abu hurayra ñu dugg ci marwaan bi monsieur le gouverneur waaw <laughs> mu laaju njàpp daal di raxas ba ba dépassé mirfaqayni yi waaw conc yi e, tànk yi mu dem ba kambayni yi ba ci e, e, ba ca kii bi déjjoor yi dem ba ca yeel ya ma ne ko mais lii lan la mu ne lii mablawul xilya fii la pell gi di yem Abu Zur'a ci boppam imam Ibn Abi Shayba teg ci ne haddathana Ali ibn Musir an Yahya ibn Ayyub al-Bajali an Abi Zur'a mu ne daxaltu ala Abi Hurayrata fa tawadda'a ila mankibayhi ila mankibayhi wa ila rukbatayhi fa qultu lahu alaa taktafi bimaa farada Allahu alayka min haadha qaala balaa walaakinnii sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu mablagul hilya mablagul wuduu' fa ahbabtu an yaziidanii an yuziidanii an yaziidanii fii hilyatii waaw kon Seydina Abu Hurayra lii da ngay gis ne kon lii lii moom da lii day leeral day wane lii xalaatu boppam la parce Abu Zur'a nee na damaa euh, <laughs> dugg ci Seydina Abu Hurayra fekk ko këram radiyallahu anhuma nee na ah mu jàpp léegi mu jàpp ba ci mbagg yi raxas loxo yi ba ca mbagg yi waaw ah après tànk muy raxas ba ci bëtu óom yi waxu fii moom <laughs> yow sax ci kii yi lu mu tudd ci yeel yi waaye ba ci bëtu oom yi genou yi ma ne ko mais Abu Hurayra Abu Zur'a mooy wax de nee ma ne ko taalibi ma ne ko mais ala taktafi lu tax doo doyloo ci li yàlla farataal ci yow mu ne ko ah waaye damaa dégg ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne mablagul xilya fi nga xam ne ci la pell gi waaw leer gi di tollu di di tollu mooy faw ndoxum njàpp bi di tollu loolu moo tax ma bëgg nag ñu yokk ma man ci sama pell yow mal dangay gis ne Abu Hurayra ne la lii lañ bëggoon a yokk mooy kon loolu lépp mooy lii waxu Seydina Abu Hurayra la moom moo ko gis waaye du loo xamante ne yonent bay saa saa moo ko jàngale kon xadis bi fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal loolu du waxu yonent bi alayhi salatu wassalam waaye waxu mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ñoom ñu ne loolu la te beneen luy wane ne ñun waa jumhur li ñu wax moo gën lëng mooy suñu boroom aaya bi imaam indi woon ci jotaay bi ñu génn muy aayatul wudu aaya numéro six ci suuratul maa'ida boroom bi daa ay dëxal dafa limité njàpp fan nga ci jàpp fan lay yem waaw boroom bi moo ko limité waaw yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum waaw raxas leen seen xanam xar kanam yi wa aydiyakum ilal marafiq seen loxo yi ba ci pont yi wamsahu bi ru'usikum ah wa arjulakum ilal ka'bayn borom bi moo ne fii lañ yépp waaw tànk yi ci dejoor yi loxo yi ci pont yi kon nag boroom bi leeral nañu fi nga xam ne lañuy ñuy yem képp koo xam ne nag géeg nga dayo dépassé nga fi nga xam ne moom la borom bi moom la boroom bi tabaaraka wa daal di wax loolu yaa ngi def lu wuteeg li nga xam ne mooy la boroom bi di waaw te li koy dëgëral mooy hadith Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abd Abdallah Abdallah ibn ah maa ngi doon wax turam léegi. Euh, Al-Mazini waaye euh, euh, kii Abdallah ibn Zayd voilà Al-Mazini moom radiyallahu anhu ñoo ñëpp ak yeneen saxaaba yi nga xam ne ñoo nettali nettali jàpp yonent bay saa saam amul kenn koo xam ne te Seydina Usmaan dafa jàpp ne ra'aytu gis naa yonent bay saa saam yatawadda'u nahwa wudu'i hada gis naa yonent saa salam jàpp comme sama jàpp Seydina Ali ne man araada man ahabba an an yara wala an an an an anzura ila wudu'i rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa huwa hada aw kama qaal Seydina Ali dafay jàpp waaw wan nit ñi jàpp yonent saa salaam ne képp koo xam ne sopp na bëgg na gis njàppal yonent bay saa salaam mu ngi nii amul kenn koo xam ne da ngay jàpp ba dépassé fi wax ci aaya bi ne foofu la ñuy yem te yonent saa salaam moom di ko jële di koo xamante ne ni def na lu mu def lool sa nee yonent bay saa laa gis waaw kon loolu yëpp day dëgëral que ne lii mooy li gën a dëgër te imaam az-Zuhri doon na wax comme ni nga xam ne ci la doon wax bi muy euh, euh, nettali njàpp yonent bay saasaam riwaaye ko ba pare mu ne wa kaana ulamaa'una yaquluun suñu boroom xam-xam yi mu ngi si sax imaam Muslim doon nañ wax ne haadaa ablaw maa tawadda'a bihi insaanu li salaa muy hadiis Seydina ak ni nga xam ne moom la doon jàppe moom la wane woon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu lay doon jàppale voilà kon kon lii dafa leer waaw lii dafa leer nañ ne suñu boroom xam-xam yi de doon nañ wax lii mooy li nga xam ne mooy li gën matale lu nit mën a jàppee ngir julli moo ni yonent bi saa saa doon jàppe Seydina Ousmane décrire ko Seydina Ali ñoom Seydina Abdallah ibn Zayd ñoom Seydina ar Sayyidatuna ar-Rubayya bint Mu'awwidh ak ñeneen ak ñeneen min as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum léegi ñu ne kon lii lépp day dëgëral li nga xam ne mooy quand même suñu wax que ne loolu la mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te beneen affaire mooy Abu Hazim yow nettali bi nga fexoon keroog ne daa gis Seydina Abu Hurayra nekk ci gannaawam mu jàpp ba raxas bay bay ba atta shara bay dugg ci ci doole yi waaw wala ba ca ma poqataan yi di di di raxas tànk yi ba ci ba ci ba ci ba ci ba dépassé coon coon di dem ca ca yeel ya ma ne ko may yow Abu Hurayra maasa ma ne ko may Abu Hurayra lii lan la loolu loolu lu tax mu doon laaj laaj boobu te Abu Abu Zura gis nañ tànk li wax mooy ne ko lu la teree yem ci li yàlla kii mooy ñoom dañoo li tax questionnement boobu parce que xamuñu ko woon ci te ñooy ay taalibé saxaaba lañ yeneen gisuñu yeneen saxaaba yi di ko def ñi leen jàngal yonent bari sa saam doon def seen Abu Hurayra mii lañ gis mu koy def moo tax affaire bi jaaxal leen moo tax Abu Hazim na ko mais waaye Abu Hurayra ñu jàpp kii mooy gën jàpp ah mu koy ah antum ha huna yaa Banu Farrukh ah yéen a ngi fi yéen waa Banu bu ma xamoon ne yéen a ngi fi doon mu xoon ne lii lépp saa day leeral que ne loolu nekkul loo xam ne lu ñu yoonal la wallahu taala alam bi ujaala <laughs> léegi mu des waa Kanta kii <laughs> Shafi'iyya yeeg mbooloo ci Hanafiyya yeeg Hanabila yi ñu ne mukk way ñun premièrement comme ñoom imaamul Hafiz Ibn Hajar li waxoon ne d'accord ñu benn yoon képp kenn ku taxaw naan lii Abu Hurayra xalaatam la. loolu taxawoon nañ ci jarul ñu ci ñëwaat mais loolu wax nañ li ginu la noot li gën a noot mooy ne xalaatam la kay dëgg la riwaay imaam muslim bi bu njëkk bi gisoon mooy bi ko defee dane hakada jàppe nu mel noonu ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam yatawadda lii mooy seen tegtal bi gën a rëy ñoom ci lii lañ tegu ne waaye ma lii Abu Hurayra jàppe nii ha <laughs> way nooy ma ne ibn abdillah saway al mujmir ne Abu Hurayra daa jàpp saway ah raxas loxoom ba dugg ca doole ja hatta ashra ngir doo raxas ba ca doole ja waaw jël loxo dejoor bi def noonu càmmoñ bi noonu masaa boppam raxas tànkam bu dejoor bi ba ca yow dépassé kii bi dem ba ca ba ca molee ah waaw ca molee la jëm raxas tànku beneen bi tamit demaat ba ca molee ah way ca yeele ya kon nag ba pare mu ne naka nii hakaza ra'aytu lool lii naka nii laa gis rasulallah dawal ya sallallahu alayhi wasallam yatawadda muy jàpp waaw kon lan ngeen mën a waxe benn yoon li lii nii yu Abu Hurayra ko boo xalaatam kese la d'accord ñu waaw waaw <laughs> waaw kon loolu kon yokk bi mën naa nekk waaw moo tax al imaam al hafiz an-Nawawi mu ne wa amma da'wa al imaam Abu al-Hasan ibn Battal al-Maliki wal qadi Iyad ittifaq al ulama ala annahu la yustahabbu ziyada fawqa al mirfaq wal ka'b fa batila waaw mu ne ndax moom hadith bi hadith yi moom mu ne hadith bii nga wax nii Sayyid Abu Hurayra ne nii laa gis Rasul sallallahu alayhi wasallam doon jàpp mu ne Kanta woote woo gi al imaam Abul Hasan ibn Battal mooy imaam ibn Battal al Maliki al imaam al Qadi Iyad al Maliki ne boroom xam-xam yi dëppoo nañu ko ne soppuñu nit ki di yokk ci cëru njàpp gi ah ci li nga xam ne bu dee day raxas loxo yi ca catu baaraam ya ba ca conc yi mu yem ci conc yi da euh, euh, euh, kenn soppuñu mu koy mu koy dépasser di ko jàll di raxas la ca kaw mu ne lool fa baatil ak kawal kambe ak déjjoor yi. dem ba ca ca yeel ya loolu ñu ne loolu so boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne sopp soppuñ ko loolu neen la mu ne wa kayfa naka tasihhu lay wér a da'waahuma wa qad thabata fi'lu dhalika fi'lu dhalika an rasulillah an rasulillah wa sallam hurayrata mu ne nan lañuy <laughs> wér a seen woote woo ak yàlla loolu sax ne sallallahu alayhi wa sallam jàppe na abu hurayra mu ne wa huwa mazhabuna te lii mooy suñu mazhab ñun Shafi'i yi la xilaafa fihi indana amul wuute ci ñun biir biir Shafi'i yi kama naa ko niñ ko waxee waaw way <laughs> waaw <laughs> waaw léegi mu ne walaw xaalafa fii mu xaalif bu doon sax am na koo xam ne daa wuteek lii ci ñun kaana mahjuyan kookee da doon nekk koo xam ne dañ koo noot waaw waxam joon noot nañ ko bi haaji sunan sahihati sariha ci sunna bi yi nga xamante ne moom lañ jële sayna Abu Hurayra bu leer nañ wér te leer mu ne wa am mahtijajuhuma kanta al imam al ibn Battal ak al imam al qadi Iyad rahmatullah alayhima ci wax bi ñu wax ne bokk na liy wane ne lool soppuñu ko ta du lu ñuy def mooy hadisu man zaada ala hada aw naqasa faqad asaa wa zalam mu ne fala yasih li anna al murada man zaada fi adadi al marrat waaw mooy xadiisu Amr ibn Shu'ayb bi moo ñëwaat ba léegi waaw ndax dane yoneen saa sallam moo ne hada wudu'i wa wudu'ul anbiya qabli faman zaada aw naqas ci yenn riwaa ci yenn yi quoi am yoo xam ne mais loolu da di say loolu sax xadiis bi boppam wax nañ la ñoom imaam al-Hafiz dañ na boobu daal jurul sax waaye bi nga xam ne moo ci tane mooy hada wudu'i wa wudu'ul anbiya qabli faman zaada faqad ta'adda wa zalama waaw léegi ñoom loolu la imaamu Nawawi ne loolu ñuy ñuy ñuy sukkandikoo daa dëgëru loolu tekkiwul mukk ko ne dépassé foofu ndax loolu yeneen saa sam leeral na ko ci hadith Seydina Abu Hurayra bi que ne loolu mën naa nekk waaye kon li muy wax mooy yokk ci ñetti yoon yi mu doon raxas yeneen saa salaam Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa comme ne Sahih Imaamul Buxaari nee na yeneen saa salaam jàpp na benn yoon jàpp na mooy une fois mooy jàpp raxas benn yoon. raxas na ñaari ñaari yoon raxas na ñetti yoon loolu nag la le mooy nag maraat yooyu boo ci yokkee ñeent loolu lay wax ne képp koo xam ne euh, dangaa yokku faqat ta'adda kooku dajee gi a dayo fiñ ko tegaloon te dépassé na borne bi wasalam te tooñ na boppam loolu la waaye tekkiwul lii fen parce que hadith bi daa tereeral li nga xamante ne mooy débat bi que ne sayyidina euh, euh, rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalam moom ci boppam daa jàpp nii comme ni ko Seydina Abu Hurayra waxe kon ñu ngi ci dalilu Hanafi ki mbooloo ci Hanafiya yi ak li nga xam ne mooy euh, euh, Shafi'i yi ak lenn lu néew ci euh, Hanabila yi kon <laughs> mu ngi noonu quoi léegi kon ñoom ñu ne kon nag <laughs> faut nit di taxaw naan ñu lii nii ah waa yéen attention nangam ak nangam waa yéen eh, non wane lii sunna la laa wax. waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam ñoo ko def ba pare deuxième lu ñuy kii mooy boo euh, bu boobaa mooy euh, lool bien sûr day indi que ne yéen li ngeen ne mudraj la daf ko yokk ci hadis bi faman istata'a an yutila ghurratahu falyafal yéen ngeen ne loolu Seydina Rasulullah waxu ko sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra ko d'accord uñu d'accord uñu waaw ñun dañoo jàpp te loolu la gëm te hadis bi ci zahir bi comme hadith biñ la wax léegi bu Nu'aym bi surtout bu premier bu imam Muslim bi loolu day wane ne loolu ki ko def yonent bay saa sam moo ko wax waaw comme ni ko imam al-Hafiz waxoon ne ah li des ci hadith aw naqasa non maanaam faman zaada faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al waaye waxoon nañ bi boppam waaye na ah waaye de imam Ahmad de solo <laughs> waaw <laughs> ci yoonu Fulayh de waaw bi mu naan ah ah Nuaym ci boppam ne man de damaa xamatul sax ne wax jooju wax jooju laa xamul est-ce que Abu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax wala Abu Hurayra ci boppam moo ko <laughs> nañ la loolu ginoolu noonu dañoo nekk nag bi leeral ñoom li nga xam ne ñooy seen dal yi ñu ne kon ñun d'accorduñu le fait ngeen ne mu toj la du mu toj mukk ma ne ci xadiis bi la bokk waxu yonent bi saa saam la kon nag yokk ci këru njàpp gi booy raxas sa conc dem dépassé conc ya man naa ne bal lu ñu sopp la ndax yonent bi saa saam da koo def ñu ne leneen mooy liy dëgëral suñu waxta waxoon nga ko bee waaye suite mooy jëfu Ibnu Umar bi nga fàttali sànq kene moom tamit sayyid imam Naafi jëli na ci moom mu ngi ci musannafu imam Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi ne des fois ci été bi tàngoor wi mu daal di woon raxas ba dem ba ca poqataan yi ñu ne loolu day wane ne kon wat képp ko ne Abu Hurayra moo ci wéete radiyallahu anhu loolu juum parce que Ibnu Umar nga xam ne asar yi la doon topp rek jeexitalu yonent bi alayhi salaam moom bu dee moo def loolu loolu lay wane ne kon lii am na cosaan nekkul loo xam ne ci falaa falaa la ko jële te xam nañ ne moom da doon topp rek li nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon def aw ñu ne lii nii lu xama xam solo la léegi nag waaw léegi eh, eh, kon ginnaaw li léegi bon ci gàttal léegi nag kon lan moo gën a dëgër ñu ne la insha allah comme niñ ko xool ci tax ri bi li gën a dëgër mooy waxu mbooloo mu mag bu ëpp ci xanafiya yi te muy ngiiru maalikee yi ak mbooloo ci xanaa bi que ne loolu moom du lu ñu yoonal parce que wax ji jëf ji wax ji yépp dafa tourner ci eh, boo seetloo ci waxu est wax yonent bay saa saa wala déet te loolu leeraloon nañ ne mbir mi waxu Seydina Abu Hurayra la waaw te sànq bi la ci yokkal bu Abu Zur'a bi ginna na ko leeral bi mu naan ko yee ah te ngaa yem ci farata yi la yàlla farataal li ci njàpp mu ne ko waaw dinaa ci yem waaye damaa dégg yoneen saa salaam wax lii que ne mooy pell gi day toll fa ndoxum jàpp mi toll boo tax may gën a yëkkati kooku kooku ijtihaadam la waaw moo tax loolu nekkul li gina a dëgër insha allah mooy nit ki buy jàpp na yem fi nga xamante ne nii mooy fi la ko borom bi tabaaraka wa taala eh, daal di yem loota yonent bi alayhi salaam loolu la delloo woon kaw kaw ba kaw kaw ba mu ñëwee. laaj yonent bi alayhi salaatu salaam nan lay jàppe dana ko tawadda kama amaraka Allah dana ko jàppal comme ni la ko yàlla digale mooy mu delloo ko ci aayat Maa'ida bi nga xam ne moom la imaam tuddoon ci eh, eh, kii bii te tuddaatoon i jataay bi ñu génn moom la ubbee bunt bi alhamdulillah ñaari jataay te gisoon nañ ko fàttali nañ ko léegi kon loolu insha allahu tabaraka wa taala mooy li dëgër que ne ah waxu waa jumhur mooy li gën a dëgër léegi nag mu des waaw bu dee ne waa ji euh, parce que alhamdulilah ñi nga xam ne léegi nag mu des ay ala yoo xam ne bon ñi ne itaala la ko quoi ñi ne bon léegi dañuy raxasu dañuy jàll <laughs> mooy waa léegi loo euh, euh, man ngaa raxas lu ëpp foofu léegi kon génn na yow instant bi bul jumhurul xanafiya ak maalikee yi ci seen bopp ak jumhurul xanaabila masala yi ñuy wax concerné wu mooy lan léegi mooy parce que doo ne bon lii dëgërul rek wow ginu la dëgërul léegi après bon grawul jàll ñu koy traité déedéet parce que affaire bi xam-xam la tudd al amaanatul ilmiya waaw bu doon loolu xam-xam yépp avis wute yépp duñ duñu agsi suñu na ah. ndax boroom xam-xam bu nekk wala bindkatu téere bu nekk bu boobaa man na ne man daal li dëgër fi man laa bind li dëgërul ma teg fële oh du ma ko sax tudd léegi nit ñu ñëw ci ginnaaw dañuy dootul xamati yooyu moo tax baax naa al imam al hafiz ibn hajar mu ne waxtarafa al ulama léegi ñu ngi ci loo xam ne ñoom ñii kese la concerné waaw ñoom ñi ne man ngaa raxas ba dépassé euh, fi nga xam ne conc yi wala tis wala euh, day joor yi mu ne waxtarafa al ulama fi al qadr al mustahab min at tatwil fi at mu ne nag boroom xam-xam yi mooy surtout ñoom Shafi'i yi rahmatullah wute nañu ci fi nga xam ne fa lañ war a yem fa lañu sopp fi mu war a yem ci guddal bi fi tahjili fi tatwili wa tahjil waaw mooy ci guddal euh, euh, bu dee da ngay jàpp nga bañ a yem fa nga xamante ne nii moom la alquran wax euh, loole foofee nag ah guddal pell gi loolu ak tamit ci yeneen ci xar gi ak euh, li gën a suufe gi léegi nag mu ne ah mu ne nag ah faqiila am nañu wax ilal bi waaw war rukba am na ñoo xam dañ ne bu dee loxo yi day dem ba ci mbagg mi mooy man ngaa rax ba ca mbagg mi war rukba bu dee ci tànk yi am na ñoo xam ne kon première wax na day dem ba ci genou bi ba ci óom yi bëtu óom yi waaw léegi nag bon euh, mu ne waqiila am na ñeneen ñu wax leneen waaw te lu mel nii mu ne sax na ci Seydina Abu Hurayra waaw nako noon Ibnu Umar mu ne waqiila am na ñeneen ñu ne al mustahabu li nga xam ne moom lañ sopp mooy az-ziyaadatu ila nisfi al-adudi was am ñeneen ñoo xam ne dañ ne non li ñu sopp mooy yow nga raxas ba ci diggu doole gi mooy boo jógee sa conc yi jëm ci sa mbagg mi léegi mooy xam nga lool da koy euh, euh, as-sa'id nga kii ko ci digg bi mooy ci milieu bi ngay yem ci euh, xaaju doole ji waaw wasaaq bu dee ca nag nga yem ci li nga xam ne mooy diggu yeel bi diggu mole bi ci genou bi mooy yeel bi waaw yeel bi ci digg bi mu ne wax waqiila am na beneen wax ñetteel ilaa fawqa zalika ñu ne moo da ngay def ba ci kaw mu mu ba nisf bi mais na dépassé moitié bi bu mu yem ci moitié bi bu dee doole ji doo dépassé ko moitié bi moitié bi tuuti bu dee yeel bi tamit dépassé moitié bi tuuti waaw kon lii mooy li nga xamante ne mooy wax yi nga xam ne moo am ci seen biir bu dee xar kanam bi nag. loolu même ñi waxul loolu comme niñ la ko waxoon d'accord nañ parce que bu dee xar kanam gi waxoon nañ la bu dee boobu ñoom ci ñoom dangay laalaale karaw gi mais loolu même ñi nga xam ne mooy jumhur xanafi xanafiye yi ak maalikee yi euh, jumhurul xanaabila d'accord nañ parce que maa laa yatimul waajibu bihi illaa bihi fa waajib lépp loo xam ne li war manu la manoo ko matal lu dul nga jaare ci lool day war parce que bu dee da raxas sa xar kanam pour nga raxas gi il faut parce que bu sa karaw bu tooyal di nga am saxaar karam loo xam ne da koy bàyyi voilà euh, euh, kon loolu lu ama am solo la waaw kon loolu lu am am solo la waaw kon loolu moo jëmoon ci masala yi euh, mu des am na tamit ñoo xam dañ naan bu dee xar kanam bi xattaa ci suufu lex yi da koy def mooy suufu do pas suufu kii bi mooy jëkk bi baat bi safhatul euh, euh, waaw da ngay ba foofu mu tooy <laughs> waaw mais loolu euh, bon loolu mooy ci ñoom la quoi <laughs> waaw <laughs> waaw kon loolu lu am am solo léegi nag mu def yeneen i eh, jàngat yu ñu mën a am ci li nga xam ne mooy hadis bi kon hadis bi bokk na ci liñ ciy jànge bon tam foog naa yenn yi dañ koy bàyyi côté bara yeeg yooyu bon am na ñu ci waxoon bi ñuy gis ci wàllu euh, euh, ñaan yi ngay ñaan ci bàmmeel yeeg yooyu mooy le fait que Yonent bi salaam euh, di ànd ak saxaabaam yi wax nañ loon la jàgg nañu gis njàngat yooyu nit da ngay nawloo ña nga xam ne sëriñ boroom xam-xam da ngay nawloo ña nga xamante ne nii ñooy say ñooy ñooy ñooy say say àndandoo voilà mooy da nga leen di nawloo. ba ngay man di ànd ak ñoom te tamit ci loolu ñuy jànge ci ay mbir xam-xam di ko jële ci loo xamante ne mooy yoo xam ne dañuy gis ngay def waaw waaye nekk lépp nekk ci li nga xamante ne nii euh, mooy euh, euh, ab ab ab ab kii rek ah ab ab ab nit ku nekk naan xam naa ah boo demee sëriñ bi de nii la koy defe déedéet waaw waaye it euh, leneen liñ ciy jànge mooy te waxoon nañ ko tamit ci xadiis yi weesu woon mooy ne way aji ngë jàngalekat bi bu gisee yiw da koo war a xëccal ñi nga xam ne ñooy taalibe yi yeneen bi alei salaatu salaam ñëw pourtant bàmmeel lañ dem mooy occasion bu ne war nga cee mën a jàngale yiw ci bàmmeel yi lañ dem mu wax lii ëmbi ci xamal leen ne yéen yawmal qiyaam di ngeen am siima ab signe ab mandarga boo xam ne yéen kese koy am waaw waaw mooy leer gi nga xam ne mooy jolli ca seen bërëbu njàppukaay ya fa ndox ma doon àgg ci yéen waaw bokk nañ tamit leneen lu ci jàng mooy euh, taalibe yi dañ koo laaj saxaaba yi dañ koo laaj yeneen saa saa bi mu waxee dañ koo laaj foog naa loolu nañ ko bàyyi ci hadis li comme que Imaamu Nawawi da koy indiwaat 1029 euh, nañ ko bàyyi foofu côté bii voilà nañ ko bàyyi buñ àggee ci hadis boobu après ñu daal di koy gis quoi. insha allah kon yeneen i njàngat yoo xam ne am na ba léegi ci mbir mi euh, euh, nga xam ne mooy côté mudraj bi duñ ci ñëwaat parce que loolu waxoon nañ ko waaw waxoon nañ ko waaw mooy yonent bay sa saab ak xërëm gi moo xam ne moom la xër euh, beneen jàngat di dëggal xeetam di leen ëndil bonne nouvelle waaw xam ne inna ummati yud'awna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin allahu akbar waaw waaye nag am njàngale manula sukkandiku nekk rek ci bëggalaate kese moo tax mu mettre leen en garde ne am na ñoo xam ne nag dinañu ñëw ma dàq leen de waaw dina am ci ñoo xam ne dama leen di dàq man malaaka yi ma jógee ñu leen di dàq ma naan ñii sama xeet ñu ne xamoo lan lañ def sa gannaaw nee na ma ne man yooyu sax fa suqan sa suq fa suqan kon sori leen sori njàngale day tegu ci mbégte ci bégalaate waaye ci xuppaate koo xam ne lépp njàngaleem lépp xuppaate kese la loolu du loolu njàngal koo xamee njàngaleem lépp bégte bégte bégale kese la déedéet mbir mi da ngay nekk diggante inna arsal dañ laa yónni bashiran wa nadhira la suñu borom wax yeneen saa saam ñoo la yónni nga nekk kuy bégalaate waaye kuy xuppaate loolu dafa am solo waaw loolu dafa am solo lool waaw waaw waaye benn affaire tamit dañ ciy jànge benn affaire mooy imam Seydina Abu Hurayra li mu def ba Abu Hazim ne ko bett ko muy jàpp mu ne ko Abu Hurayra lii mooy mag jàpp mu ne ah antum haahuna yaa Banu Farrukh ah yéen ngi woon fii yéen Banu Farrukh yi dañ ciy xame ne loolu dañ ciy xame ne ah mooy jàngalekat bi comme li al imam al Qadi Iyad foog naa moo koy nettali ci al imam Ibn Battal imaamu Nawawi mu ngi koy tudd rahmatullahi alayhi kene boroom xam-xam bi no al-Qaadi Iyaad moo ko wax bu dee daa jàpp loo xam ne mazhabam la mais nekkul li gën a siiw moom mu jàpp ne daal ci masala sàngam lii lay doxal waaye nag nekkul lu gën a siiw de wala loo xam ne ci ijtihaadam la ko teg waaw wuteeg yi feeñ ci texte yi bu ñëwee bay def lool waru koo def en public Seydina Abu Hurayra li lay wan ne da ko doon nëbb nekk loolu lu doon def sàng ci biti mooy bim nee ko ah ah kon yéen a ngi fi yéen waa Banu Faruux hey bu ma xamoon ne yéen a ngi fi ko doon ma koon def waaye nag damaa dégg sama xarit ba mu ne muy Rasulullah sallallahu wax ko lu tax léegi kon ba pare Abu Hazim no euh, euh, euh, Nu'aym ibn Abdillah nee na man bi ñu yéegee ci kaw toit moo Abu Hurayra kese la woon. Abu rek jàpp mu ne ko waa lii nag mu wax ko lool kon da gis ne nekk loolu mu doon def en public mooy ne yow bu dee daa am loo xam ne ah yow sa sa sa sa sa ijtihaad moo la ci yóbbu yow boroom xam-xam bi waaye nag lu gën a siiw waroo ñëw foo nekk ci biti di ko fi def ndax man nga dugal jax-jaxal ci nit ñi alors que ñoom lañuy def baax na loolu dafa am solo amul la rek man lii laa gis walla fu ma nekk ci mbedd yi damaa war a kii ñépp xam moo na Seydina Abu Hurayra bu ma xamoon ne radiyallahu anhu bu ma xamoon ne yéen a ngi fi doon konoonte kon doon moo ko woon def waaye bokk na liñ ciy jànge mooy euh, euh, taalibe bu gisee sëriñ bi def loo xamante ne lu ko jaaxal am na droit laaj mooy Seydina Abu Hazim bi mu gisee euh, Seydina Abu Hurayra jàpp radiyallahu anhu ma dana ko waa lii mooy man jàpp waaw wax nañ la lool waa jumuur yi ñu wax ne lool day wan ne ñoom xamuñu woon façon jàpp googu ci yeneen saxaaba yi te Seydina Abu Hurayra mii xamuñu ko woon mu kon doon jàppe ñu ngi koy a gis mu def yi moo tax mu jaaxal leen bañ na ko waaw waaye Abu Hurayra yi moo ma jàpp radiyallahu waaw ci laaj mu leeral leen tam boobaay boroom xam-xam bi daa war a nawloo taalibi bañ ko wax lu ciy sa yoon comme niñ ko fi yàggee woon ah yow ku la fi invité sax danga ma du sama salon nga ma fekk may jàpp so ah way déedéet nga leeral ko rek mu leeral ko ne ah man de damaa dégg waaw ah xilya ne saa saa jooj mu wax mu bëgg nag ñu yokkal ma ci sama xilya sama pell ëllëg <laughs> waaw fu may gën a raxas nu muy gën a yaatoo sama pell di gën a yaatu <laughs> kon nga gis loolu lépp dafa nekk loo xam ne euh, euh, euh, daa am solo quoi waaw waaw loolu lu ama am solo la allahu akbar ah loolu lu am solo la quoi waaye waxoon nañ la ci côté mudraj bi solo gi mu am xam lii takkaloog waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala jëfu yonent sallallahu alayhi ku koy def di ko di ko nettali wala di jëf ne day jëf comme yonent sallallahu alayhi doon jëf ba pare yokku loo xam ne bokku ci am solo gum am solo ñu war a ràññee quand même ana lan la ci wax wala lan la ci yonent bi sallallahu alayhi jëf te lool ci jotaay bii ñu génn. taxawoon nañ ci waaw xam nga boroom xam-xam yi fii ci côté usul bi day am benn masala ida xaalafa raawi maa raa maa rawaa bu dee ne boroom xam-xam di saxaaba bi dafa solo benn xadiis ba pare def lu wuteeg li mu soloo xanafiya yi rahmatullah alayhi ci gàttal ñoom dañ ne fal ibratu bi maa rawaa bi maa raa laa bi maa rawaa li ñuy bàyyi xel mooy moom saxaaba bi li nga xam ne moom la gis vision wam déet li nga xam ne moom la riwaayé parce que moo gën a xam waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi ko riwaayé fekk contexte bi li tax mu dem ba jamono bu bàyyi ko def leneen daa fekk ne am na ci yonent bi sallallahu alayhi na ci moom lu wuteek lii mu toxal ba mu sañ koo def ndax ñoom woon nañ leen sahaaba yi radiyallahu anhum anhum doonuñu woon def lu dul lu yonent sallallahu alayhi wasallam def kon buñ ñëwee ne yonent sallallahu de jàngale na lii ba pare jëf jot ñu gis leen ñu def lu wuteeg loolu dañuy xam ne koom am nañ ci beneen xam-xam waa jumhurul ulama min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila ne mukk waaw mukk parce que ñun bi waxu yonent bi saa saam la ñu jaamuloo boppam jaare ko ci waxu yonent saa saam te sahaaba bi mën na am mu juum mën na am mu fàkke la mu jàngale bés ba jot dox doxal jotee mu fàtte ko wala am yeneen circonstance yu tax ñun jaamuloowu diw ak daa comme que wax nañu li yeneen saa salaam jàngale ñun lool doy nañu waaw kon lool la te lool mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër dañ ci gis ne kon bu dee ne ñi jàpp ne euh, euh, mbir mi euh, raj la mooy Seydina Abu Hurayra moo ko ci wax léegi waxu saxaaba ban poil am ci diine dañ naan la waxu saxaaba mooy xawlu saxaabi bu dee ñoom ñépp dëppoo ci masala boo xam ne ñoom saxaaba yépp ko wax ñoom ñépp loolu ijma la tuddu moo tax euh, euh, euh, waa kii <laughs> zahiri yi ñoom mbokk imaam Ibn Hazm mbokk Daawud az-Zahiri yi jàpp ne ijma rahmatullah alayhi ma ijma mooy ijmaaw saxaaba yee tax ñuy wax mooy saxaaba yépp bu ñu dëppoowee ci dara ci benn ami loolu moom ijma la loolu dañ ko mooy dalil la boo xam ne ñu ñëw seen gannaaw loolu lañu war a jëf waaw waaye bu dee saxaaba bi dafa wax loo xam ne xel amu ci bërëb amu ci walla comme distance bi nga xam ne moo nekk diggante asamaan ak suuf bi nga ni ko Ibn Mas'ud waxee loolu du loo xam damay toog naan je pense que même bu ne waxul ne yeneen saa sala ma ko wax te boobu xamee wuñu ko ci ku doon jële ci waa ahlul kitab di jële ci yahuud yi wala chrétiens yi loolu dañuy xam ne lii nii mawqufun lahu hukmu raf' waxum saxaaba la ci moom la yem de waaye day am loo xamante ne atteelu yonent bay saa saa nu njëkkati ba yonent saa saa la wax kon mu am beneen loo xamante ne nii mooy saxaaba bi dafa wax saxaaba yaa ngi dund ñu baree ngi dund ci ñoom ñu yëg waxam jooju wala jëfam jooju te kenn jëful wala waxul lu wuteeg waxam jooju loolu lañ naan ijma sukuuti mooy ijma la boo xam ne même buñ waxul taxaw wax mooy ñoom ñëpp ci d'accord loolu it day nekk xujja lay lay nekk léegi nag bu dee ñoom saxaaba yi ci seen biir radiyallahu dañoo wute bu boobaa ra'yu kenn du nekk du du moom la ñuy nootal bu dee ne amul lu koy app bien sûr loo tax ñuy wax yii ñuy wax nii mooy loo xam ne alquran leeru ci wala sunna leeru ci sinon bu dee alquran da cee leer sunna leer ci jeex na wax nañ la liñ la doon wax bu saxaaba bu waxee lu wuteeg li mu riwaaya li mu riwaaye la ñuy jël ci li gën dëgër comme ni ko waa jumhur waxe kon yii ñuy wax mooy yoo xamante ne nii alquran leeru ci sunna ñëwu ci gisuñu ci mu yee ci yàbbi loolu la ñuy wax kon na leer léegi bu dee saxaaba yi dañoo wute am masala ñii gis lii saxaaba bi gis lii saxaaba bi gis lee bi loolu duñu ñu ne waxu kii moo gën a noot kii mais nag bokk na ci li borom xam-xam yi nootal bu dee dañoo gis alxulafaawul arbaa bokk benn wax muy Seydina Abubakar Usmaan Ali radiyallahu anhu bokku benn wax ci benn masala yeneen saxaaba yépp ñu waxoon le contraire ñoom la seen wax la ñuy nootal waaw lool ci murajjihaat yi la wala ash-shaykhaan wala Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhu beroo ci benn wax seen wax mooy gën noonu voilà kon euh, bu dee ne nag léegi saxaaba bi ah dafa nekk wax nañ la kon bu dee dañoo wute ci ay gisin waaw bu boobaa duñ ne kii ah waxam mooy lay waxu keedu lay dañuy jàpp ne lii daal eh, eh, eh, ku leen ci topp nag borom bi nga fay ka ka ka yéene ba nga ci ànd waaye du ñu jël nag def lool lay alors que wuute daa am waaw wala beneen wax boo xam saaba bi daa wax joo xam ne siiwul de parce que bu siiwee beneen saaba yi yëg ko lool soit ñu d'accord ci wala ñu bañ cee d'accord day dugg ci yi ñu wax sànq nga seet ban nga koy dugal bu dee li mu wax siiwul noonu waaye amul dara yaxu alquran weddiwul wutewul ak waxam jooj waxu yonent saa salaam wutewul ak moom. te amul benn saxaaba boo xam ne bu wax lu contraire li saxaaba bi wax waxam kese lañ fi fekk te wutewul ak yaxu alquran ak waxu sunna bu boobaa loolu day nekk li nga xam ne mooy lay waaw. kon gis nga waxu saxaaba du rek waxu saxaaba la rek ay wa léegi lay la te ñoom ñoo ñi yonent bi alayhi salaam nampal ñoom la nandal humul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ñoom la yonent bi alayhi salaam daal di eh, eh, nampal yar leen te ku mu yar doy na pourtant duñ ne rek wax na day nekk loo xam ne eh, kitaabul kii lay la waaw parce que bu dee saxaaba bi dañ koo xam ne muy jële ci waa ahlul kitaab mu wax loo xam ne gisuñu ko alqur alquran waxu ci na waxu ci kooku dañuy prudent ci ay waxam waaw parce que waa ahlul kitab yooyu war a yore saa salaam doon wax naan bu leen leen dëggal bu leen leen gëm bu leen leen dëggal parce que ay nit lañ yoo xamante ne nii seeni mbir lu ne la dëgg gi ci ñàkk dëgg gi ci waaw <laughs> waaw waaw <laughs> kon nag bu boobaa loolu mënula nekk lay ci diine waaw saxaabu mel noonu bu waxee yoo xamante ne nii ah, yu mel noonu dañuy teey ci ay waxam waaw lu ñu ñëw mukk naan mawquf la law hukmu rafu mukk parce que dañ koo xame muy jële ci waaxlul kitaab waaw li ñuy jàppe loo xam ne lii mawquf law hukmu raf il faut mu nekk saxaabu boo xam ne xamawuñu ko li mu wax xel du ci dem du mbiru xel te tamit bokkul ci koo xam ne dañ koo miine muy jële ci waa ahlul kitaab aw kon loolu lu ama ama ama ama am solo la waaw lu ama ama am solo la waaw kon loolu lu am solo la alors léegi nag euh, lu ci desaat ci hadis bi Euh, mooy euh, kon loolu lu am am solo la kon mën nañoo yem noonu kanta côté mudraj moom loolu taxawoon nañ ci bu baax euh, ci jotaay bi ñu génn wallahu ta'ala alam kon nag ci kaw noonu ci lañu yem ci la ñu jeexal xadis bi bii di ñëw insha allahu tabaraka wa taala ñu jël beneen xadis boo xam daa niroog yi di wax balee ngëneelu jàpp te tuddoon nañ ko fi sax ci ñuy def taxriij bi imaamu muslimu moo ko indi ci bi mu indi xadis bi xadis yi mu teg di ñëw yëpp yooyu après moo ni bu Seydina Hudayfa hmm? waxoon nañ la nañu solo xadis yi léegi no pas imaam muslim la wax sinon imaam euh, euh, an bii di ñëw xadiis Seydina Abu Hurayra lay indiwaat beneen xadiisam boo xam ne tudd nañ ko ci taxriij bi après mu teg ci xadiis Seydina Usmaan hmm? ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimun rahman radi kon nag ñu yem noonu bajataay bii di ñëw inshaa Allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wala am na beneen affaire wala nañ ko bàyyi fële bii di ñëw <laughs> loolu ma sama xel ak kii door benn mooy mais <laughs> leer leer leer googu nit ñi am jullit ñi am yow qiyaam njàpp kese moo indi leer ñu ne la déet <laughs> du njàpp kese ah waaw du njàpp kese mais nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi ba comme que ñu ngi tëj nañ ko bàyyi xam naa ba jotaay bii di ñëw.